a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'd fa yaquulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa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 kitaabi aadaabi ta'aam wa fil baabi as-saadisi cashar ba'da al-mi'a وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر fatawadda rawahu albuxaariyu rahimahullah alsufr bi dammi saadi wa yajuuzu kasruha wa huwa annuhaas wattawr inaa'un kalqadax wa huwa bittaa'i almusannaati min fawq kon imaam alxaafidu an-Nawawi rahimahullah mu andi xadiis bi ñoo xam ne moom la ci teg muy xadiis numéro sept ci bunt bi muy dernier chapitre di chapitre cent seize baabu jawaazi shurbi fi jamiil aw min possibilité naan ci mbooleem xeetu ndab yi laab yi ba mu des ndabal oor ak xaalis ci suñu ataa bi ñu génn gisoon nañ xadis bi mu njëkkeen di mu doon xadisu saydina anas radiallahu anhu mu ne woon wa an mu ne an anasin radiallahu anhu qaal xadarat alsolaa fa qaama man kaana qariba addaari ila ahlihi walillahi alhamdu walminna mu doon xadis numéro 774 tey ñu war a gis xadis numéro 775 comme niñ ko dige woon mu ne waan abdillah ibn zayd mu ne mu ngi jële ci abdallah ibn zayd radiyallahu anhu ta sahaaba boo xam ne noonu la tudd Abdallah doomi Zayd radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah annahu qaala mu ne ataana nabi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de daf ñoo dikkal waaw Allahu akbar laa ilaaha illallah ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw jaloore waaw axrajna lahu ñu génneel ko maa un ndox maa an ndox fii tawrin al imam mu ne ak mu andil ñu ñu ko lahu maa an ndox min tawr fii tawrin ak tawru gisoon nañ ko imam an-Nawawi wax na ca suuf wat tawru inaa un kal qadah am ndab la boo xam ne bu ñuy def ndox comme al qadah moo waaw waaye dana min sufrin al imam mu ne as-sufru bi bi dammi saadi su wa yajuzu kasruha mu ne possibilité rek nga ne sifr tamit mën naa nekk waaw damm waaw woowu woon xaas mooy cuivre mooy ndab lañ lañ ko ni ndab loo xam ne ci cuivre la kon bii bokkul ak ba li nga xam ne damoon mexdabun eh, eh, eh, bi qadaxin boo xam ne dañ ko ndil min xasab ci kii wala min min mi daa nekk ci ci xeer wala yu mel noonu non min xijaara bi mixdabin min xijaara ci xeer bii moom cuivre la xam nga cuivre voilà kon mbir mi mu ngi mu ngi noonee kon mu ngi noonee léegi kon mu ne moom lañ ko indil ci cuivre benn ndab boo xam ne ci cuivre fa tawadda mu daal di ciy jàpp mu ne rawaawu xadiis bii de solo na ko al Buxaari al imaam al Buxaari rahimahullah xadiis bii nag da xam ne xadiis lépp bu gën a gudd nii ah. waxoon nañ la ci jotaay bee ñu weesu ne la Abdallah ibn Zayd mii bokk na ci saxaaba yi nga xam ne dañoo nettali njàppul yonent yi sallallahu alayhi wa sallam surtout ci xadiisam bii mu ne yonent may saa saam di leen a dikkaloon voilà mooy bu ga bu gën a gudd la waaye Imaamu Nawawi di ko soxlaal te loolu moo tax mu indi foofu mooy ndab façon ndab li nga xam ne moom la jàppoo waaw waaw te hadis bii nii à vrai bi gudd na te muttafaqun alayhi la imaamul Buxaari imaam Muslim rahimahullah soloon na ko wax naa la dafa foofu dafa wane jàppal yonent bi saa la la doon décrire la doon décrire waaye côté bii nii mu ci soxla imaamul Buxaari rahimahullah al imaam moom moo ko indi imaam Muslim indiwul ci côté. Euh, da euh, kene min tawrin dañ ko ndi ci euh, kii boo xam ne tawrun min sufr parce foofu bu dee imam muslim dane imam euh, an abdallah dane an abdallah ibn zayd ibn asim al ansari radiyallahu ta'ala anhu dane tawadda lana nañ koo laaj ne ko mais jàppal ñu jàppal yonente bi alayhi salaam bi on jàppal jàppal yonente bi alayhi fa daa bi inaa'in mu daal di laaj benn ndab waaw après daal di ciy def après mu daal di wane noonu la ko imaam muslim daal di indee euh, léegi sauf que imaamul Bukhari nag moo indi côté bee moo tax imaamul kii ne euh, rawaahul Bukhari imaam mus an yi ne lii imaamul Bukhari moo ko solo parce que xoolal imaam léegi nag laaj bu njëkk kon mooy est ce dong ko solo dañ naan la xadiis bi ci mu muttafaqun alayhi la mais li mu ci soxla nii nga xam ne mooy tudd tawrun min sufr loolu nag imaam muslim indiwul côté boobu waaw kon euh, loolu lu ama am solo la euh, léegi imaamu ahmad rahimahullah bu dee xadiis bi ci cosaanam moom daal dina koy solo ñoom al imaam euh, abu daawud at-tirmidhi ibn maaja na ko na ne imaam malik rahimahullah ci lu jiitu waaye bu dee côté bii côté bii mooy al imaamu ki nga xam ne mooy eh, eh, eh, al Bukhari al imaamu al Bukhari rahimahullah mu ngi ko ni ci kitaabul wudu baabul ghusli wal wudu fil mihdab mooy buntu bi ñu woon ci jotaay bee ñu wees mu ne haddathana Ahmad ibn Yunus <laughs> way kuy Ahmad ibn Yunus kii moom dañ koo gis gise dugg <laughs> imaam Ahmad nee na kii mooy cheikhul islam <laughs> imam ahmad ibn hanbal nee na kii mooy cheikhul islam waaw ñun xam nga ah, ku tëb ñu ne la cheikhul islam léeg-léeg <coughs> cheikhul islam gan dum titre la boo xam ne bu ñu ko jox n'importe qui la ilaha illa allah ñun nag moom euh, ku ñu faa rek ne la cheikhul islam am na ñu naan sayxul islam sayxul islam lañ waaye des fois gars dañ koy wax koo xamante ne nii ah gars yoo xamante ne ay caaxaankat ñu naan sayxul islam <laughs> ci ban côté kooku kay du sayxul sayxul islam léegi Ahmad ibn Yunus Abd Ahmad ibn Abdillah ah ibn Yunus ibn Abdillah ah man damaa dégg. rahimahullah Ahmad ibn Hanbal benn waay ne ko waa man imaam Ahmad man de mooy boroom ki jiite ngiiru Hanbal yi rahimahullah mais man ci kan laay dem jële xadiis mu ne ko axraj ilaa Ahmad ibn Yunus fa innahu shaykhul islam mu ne ko demal da ngaa fan kan ngay jàngi xadiis demal Ahmad ibn Yunus kooku mooy shaykhul islam <laughs> kon Ahmad ibn Yunus Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus al-Kufi rahimahullahu ta'ala ah, mawla al-Fudayl ñenn ñe mawla al-Fudayl ibn Iyad la ah al-Fudayl mu màgg mi ibn Iyad suufi bu mag boobale qaala mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Abi Salama mu jël ko ci Abdul Aziz ibn Abi Salama ah, Maymun Abu Abdillah ñi ne Abul Asbagh al-Madani al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Amr ibn Yahya mu nekk ñu nettali mooy Amr ibn Yahya muy Amr ibn Yahya ibn Umaara ibn Abi Hasan Tamim al-Ansaari Abdullah an-Najjaari al-Maazini al-Madani rahimahullah an abiihi mooy Amr jël ko ci baayam di Yahya ibn Umaara ibn Abi Hasan al-Ansaari al-Maazini ay mbokk lañ woon ñoom ñii ñëpp ah, an abiihi kon mooy Amr jël ko ci baayam di Yahya an Abdillah mu jëloon ci Abdallah ibn Zayd di Abdallah ibn Zayd ibn Asim ibn Amr ibn Awf ibn Mabdhul bokkoon ci ñi nga xamante ne al-Mazini an-Najjari eh, radiyallahu ta'ala anil jami' eh, waxoon nañ la moom nii mooy doomu doomu Nusayba saybala <laughs> nga ne ban Nusayba Ummu Atiya ñu ne la non yow xam nga Ummu Atiya ci boppam waxoon nañ la ne boroom xam-xam yi dañoo wute ñenn te dara dul Nusayba sax tuddul Nusayba ah. non du nekkul Ummu Umaara bokk nekk du doonu du Ummu Umaara du dàkkantalam fenn waaw mais Ummu Umaara non du non Nusayba waaw Nusayba moom bi Ummu Umaara di al al al al moom moo doon yaayam mooy ndaw si doon <laughs> ndaw si eh, jàmbaaru Uhud bi rek yàgg nañ ko fi wax moo naan keroog bi ma ñëwee xare Uhud bi bi muy tàmbali ma jógee Medina daal di ñëw di xool ci xare bi ma ñëw fekk waaye bi xare bi tàmbalee yonentuwaay saasaam gañe nañ waa Quraysh ba yonentuwaay saasaam toog saxaaba yi ne fa nekk ci wetam nee ma dem ñëwaat mel ni mbir mi dafa tourné waaye ma gis yéeféer yi daal mel ni mbir yi ñoo gañe léegi te <laughs> eh, ma taxaw doon rek gis yéeféer bu bon bi Ibn Qami'a jóge nee naan maa najawtu ah, dullu dullu nii ala Muhammadin ala Muhammad saasaam du rëcc nee na ma taxaw ci kanamam man maa taxawoon ci kanamam ak Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu bi mu ñëwee ngàdd ma jaasi tël ci sama doq gi man rafaal ko <laughs> rafaal ko samay jaasi waaye noonu bu yàlla bi ñaari mu bëggoon la soloon jaruñu ko tus voilà kooku nga xam ne keroog xare bu tar la def moo tax yonent way sa bi xare bi jeexoon comme niñ ko fi waxe woon mu ne la muqaamu nusaybatu waaw <laughs> waaw al yawma xayrun min maqaami fulaanin wa fulaan mu ne gis nga taxawaayu Nusayba la maqa taxawaayu uh, Nusayba tey ci xare bi Ummu Umaara radiyallahu anha <laughs> moo gën fuuf taxawaayu diw ak <laughs> diw ci góor ñi ah te moom jigéen loon kenn xeexloowu ko waaye bi mu ñëwee mbir mi tàng <laughs> dafa jël jaas yi xare dugg ci xare bi yeneen saa salaam nag di leen ñaanal quoi. ñaanal leen ñaanal ñaan yu am solo waaw parce que moom mii moom Abdallah ibn Zayd mii fekke woon na tamit xare boobu Uhud waaw moom Uhud tamit fekke na ko participer ci waaw te xam ne yonent way saasaam ñaanal leen ñoom waa kër Nusayba bin ibn kii ba ba di ba Ummu Umaara di yaayu Abdallah ibn Zayd mii ibn Aasim ah radiyallahu anil mu ne ata annahu qaala ata rasulullahi sallallahu parce que Abdallah ibn Zayd fait euh, euh, euh, moom dafa nekk koo xamante ne ni kii la fekke Uhud la fekke ah Xandaq ak yeneen yi ci tegu waaw moom Allahu akbar moo tax xam nga moom mii keroog keroog keroog yaa ngi fàttaliku kii bi Wahshi hadiisu Wahshi xam nga taxawoon nañ biñ paree ci xadiisu wax si bi bi nga xam ne ci la doon wax naan <laughs> dafa am ay nit ci saxaaba yonent may saa saam dañ ne yonent may saa saam mais yonent may saa saam mais ñun mais dañuy lekk te duñu suur yonent may saa saam ne xanaa bu ngeen di lekk na ngeen di self <laughs> mooy xanaa bu ngeen di lekk da ngeen di lekk solo ku nekk di lekk ci wetam ah ñu ne ko waaw noonu la de mu ne ah dajale leen seen lekk yi waay amaana bu ko defee borom bi dina leen bu ngeen ko defee rek mooy yonent borom bi dina leen ci defal barke xam nga bi ba pare taxawoon nañ ci nettali wax si bi wax si naan keroog bi ma xewee ma génn ci xare bi jël xeej ba ma faate woon Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu jël ko di ko dem ci xare bi léegi nag nee maa gis benn waay nekk ci war waaye moom xamul woon ne sax kii way Musaylima kadda bu bon bi nga xam ne xeex bi yëpp ak musiba gi yëpp moo ko féendi nee na man xaw man wax si xaw ma woon ne sax moom la man daal maa ngi gis ci kaw muy joxe ay instruction di joxe ay ndigal gars yi di leen gën a soññ ci xare bi contre jullit yi jamonoy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu nee na wax si nee na ma jël sama xeej di ko waajal di ko waajal di ko waaj hatta raditu rek dafatuhu ilay ba ni may gërëme rek man daal di ko koy puus yóbbante ko affaire bi ajji ko ci kaw mu wadd nee bi mu waddee rek am na ansaar yi bu ko doon dóor moom mii la <laughs> Abdallah ibn Zayd mii <laughs> ibn Asim moom mii moo doon jekkali Musaylima <laughs> am na riwaay yu ne moom mii la moom mii la gis nga bi Musaylima bi ko wax ci ajjantee moom mii moo jël jaaseem ne ko cor cor cor waaw soo ko Ibn Umar nee nee na maa ngi dégg keroog ñu naan eh qatalahu abdul al abdul aswad ah, Musaylima ki ko rey mooy jaam ñuul bee ko aji <laughs> gaa koy wax ci biir xare bi non jaam bu ñuul ba en tout cas bi mu waddee eh, Abdallah ibn Zayd mii eh, radiyallahu anhu am ne moom mii moo ñëw fekk Musaylima ca suuf ne ko cas cas ay jaasi dollil dollil ko eh, jam ko wax fii daal di ajjante <laughs> waaw <laughs> moo tax wax fii ne woon fa rabbuka a'lamu ayyuna qatala in kuntu qataltuhu faqad qataltu xayra an-naasi ba'da rasulillah sallallahu alayhi wax fii ne man nag xaw ma est ce man ak ansaar yi boobu maag moom kan moo ko ci faat waaye bu yàlla dogalee ne man demaa ko faat kon de faat naa ki gën ginnaaw yonent bi salaam solo wax mooy Seydina Hamza radiyallahu ta'ala anhu la doon wax waaye ginnaaw bi ma defee lool de ba ma nekkee yéeféer bi ma nee jullit rey naa ki nga xam ne moo gën a yées ci nit ñi doon woote yonent muy Musaylimatul Kazzab kat ci kat international muy Musaylima mi doon woote ak yonent nga xam ne ay naram moom xesaw na ta xeeñ te nekk na loo xamante ne lu biir la ta leer kon Abdallah Musay yow <laughs> ko fàttale moom bii la <laughs> voilà kon eh, kon Abdallah Ibn Zayd Ibn uh, uh, uh, Ibn Asim al-Mazini radiyallahu anhu qaala ataa Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam dikk na fa axrajnaa lahu maa'an seen kër yi la ñëwoon fii tawrin min sufrin ñu dul ko benn récipient boo xamante ne comme cin lay mel loolu mooy inaa'un kal qidri day mel ni cin loolu mooy tawru min sufrin waaye ci cuivre. mooy day xuut boobu fa tawadda amu daal di jàpp fa xasala wajhahu salaasan wa yadayhi marratayn marratayn wa masaha wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbar wa ghasala rijlayhi voilà gis nga loolu taxu ñoo jóg mu ne yonente way sa sam ñëw jàpp da doon mu jàpp ñu jànge ci moom njàppam moom alayhi salatu wassalamu kon léegi ginnaaw kon taxrij bi nii léegi lëkkaale bi nga xam ne moom la suñu bunt bi am ak li nga xamante ne nii mooy suñu euh, te hadis bi ak suñu bunt bi mooy bunt bi wa wàll bi nga xam ne mooy wax euh, euh, utiliser li nga xam ne mooy possibilité utiliser mbooleem ndab yi waaw waaw mbooleem ndab yi yi nga xam ne dañoo laab bien sûr parce que bu dee ndab la boo xamante ne daa am sobe ci biir satala la boo xam ne bu baax a jàppaloo mais sauf que daa am am ay ay ay tuur ndox ci biir yow doo ñëw sotti jëm ndox ne damay jàpp déedéet voilà kon mooy mbir mi du ne rek mbir mi laam na mais lañ ciy def il faut mu nekk loo xam ne tamit eh, day eh, eh, nekk loo xamante ne nii lu lu lu lu lu lu laab lay doon léegi bi nga xamante ne nii nag lool am na. kon lii nii mu ñu ciy wan ne kon nag possibilité loolu mooy lekk ci ay ndab moo dil ñu beneen ndab muy fii muy tawrun min suuf wax nañ la tawru léegi li nga xam ne noon la mel léegi nag kon lëkkaale ak bunt baa ngoog kon yeneen way saasaam gis nañ mu utiliser beneen ndab boo xam ne euh, du mixdab comme bële euh, min xijaara waaye bokk ak bi nga xamante ne moom la doon euh, utiliser bi nga xam ne mooy qadaxun rax-raax bii sufru la euh, euh, ci loo xam ne mooy dafa nekk tawrun min sufr léegi nag ginnaaw yii nag walillahi alhamdu wal minna kon euh, bon beneen njàngat buñ ci manaam bala ñoo ñëw principal njàngat bi ñu waxoon après kaale bi muy yonent bi alei salatua salaam woyof gu mu woyofoon da fu mu dem ay mbirum da doon feeñ publiquement la ko doon def ay yi nga xam ne jaamu yàlla la njàpp mu def ko bu ko defee jàngal nit ñi ndax wax nañ la jàngale par des faits léeg-léeg day gën a mat ay wax waaw mooy jàngale hein par des faits ay jëf loolu leeg léeg day nekk loo xamante ne nii ah day gën a mat waaw moo tax mu ñëw te tamit dañ ci yàgg nañ ko wax mooy di jàngale yi nga xamante ne mooy ay njàpp ak yooyu yonent may saasaam ci boppam moo ko doon def te ndax manoon na délégué mais délégué wut kenn te loolu mooy li war boroom xam-xam bu ne du lu ñëw ñu ne mooy dégg boroom <laughs> sëriñ boo xam ne <laughs> bu xam-xam bu bu bu génne xam-xam jotee mu délégué bu eh, wane njaamu yàlla xamal nit ñi sunnaa yonent bay saasaam mu délégué lépp te te te du daa ñàkk jot wala daa am leneen lu muy def feneen déedéet mooy waa ji loolu nag du sunna yeneen may saa saam yii yëpp moo ko doon def kon nag ginnaaw loolu walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu ñëw ci li ñu waxoon mooy léegi nag nañ ñëw ci façon ndab yi nga xamante ne comme que euh, fii dafa wax baabu possibilité jawaz shurbi min jami' al awani a ghayr adh-dhahab wal fidda possibilité utiliser mbooleem ndab yi yoo xamante ne euh, yu laab yi budul or ak ndabul or ak xaalis léegi nag nañ ci jaaraale indiwaale limaale li nga xam ne li jàppandi ci ñun insha allah ci façon ndab yi nga xam ne yonent bay saa saab ak ay saxaabaam wala ay saxaabaam dañ ko doon utiliser am na luñ ci romboon boo fàttale ko mooy alxaraa waxoon nañ ndab yi ñuy tudd nañ tudd ndab yoo xam ne ay cin la ak yoo xamante ne nii ay ay ay ay lu ñuy jàppoo ay kaas ay kopp ay ay ndab yu ñuy lekke waaw <coughs> gisoon nañ ci hadith numéro sept cent quarante cinq boo fàttale ko mooy Abdallah ibn Busr non loolu moom fàtte moom xaju fi ah <laughs> hadith Seydina euh, Abdallah ibn Busr bi radiyallahu ta'ala anhuma ba mooy chapitre cent sept babul amri bil akli min janibil qasa li ñoo waan Abdallah ibn Busr radiyallahu anhuma annahu qala kana lin nabi sallallahu alayhi wasallam qasatun yuqalu lahu al-gharra yahmiluha arba'atu rijal waaw wala ma ab xaw ab xaw boo xam ne ñu doon naan tisbaar waaye am na ñu ne tàkk non du tisbaar euh, ab xaw parce que ñoom dañ doon teel a euh, añ quoi mooy yoor yor comme ni mu ko waxee kese la voilà waaw ah, <laughs> léegi kon mooy gisoon nañ foofu mu ne yonent may saa am de dafa amoon ndab loo xamante ni qasa kon gis nañu al qasatu bokk na ci ndab yi nga xam ne yonent bay saa saam da ko doon utiliser amoon ci bu rëy boo xam ne yu lahul lahal gharra buñ naan al gharra bu ne pell nga xam ne rëyaayam taxoon na yahmiluha arba'atu rijaal waaw ñeenti nit ñoo ko doon jàppoo buñ ko waree teg <laughs> waaw bi ñu ko tegee keroog bi ñu kiiwee ñu teg ko def ci sarit ji sawaay ñeex moomu soos boobu nga xam ne ay dogi yàpp lañ ciy def ndox ma bari ñu def ci ay ay ay ay dogi mburu ñu teg ko rek waaye nit ñi commencé bari rek yonent bay saa saam samp <laughs> daal di puus ngir xajal nit ñi samp bëti óomam ci suuf ba sa kaw kaw bi naan ko mais ma hadil jël sax waa toogil bii mooy lan kon gis nañ foofu lan mooy xasan boo xam ne bu rëy boo xamante ne lan la tuddoon alxarra kon nag gis nañ loolu ndab la woon koo xam ne al xasan yonent bay saa saam da ko utiliser bala ñoo jàll fen mooy bii weesu Euh, ci suñu jotaay bii ñu génn ci buntu bii nga xam ne moom lañ nekk walillahi alhamdu wal minna sayyidina Anas radiyallahu anhu alhamdulillah hadith numéro 774 ci chapitre alhamdulillah 117 baabu jawaaz shurb min jamii al awaani mu may saa saam keroog bi nit te euh, euh, bi julli jotee hadarati salaa fa qaama man kaana qariba daar ila ahli wa baqiya qawmun fa utiya min al ñoondil ko benn ndab boo xam ne kon mixdab am nañ qasa am nañ mixdab boo xam ne ci xeer la woon boo xam ne fa saxura bu néew waxoon nañ nag day nekk bu mag di nekk bu ndaw waaye bii bu ndaw la woon mu néew nag mu mu nekk lu lu lu lu xat tuuti ba yonent may saa saa manu ci woon a benn tenqam rek dugal ko ci biir manu ko woon kon beneen a ngoog waaye beneen ndab boo xam ne yonent may saa saa da ko doon utilisé ginnaaw li nga xam ne mooy mixdab mooy qasa mooy qasa gis nañ ko miqdab qadax waaw te ci même fi riwayatin lahu fa utiya bi qadaxin rahraah ñoo dil ko qadaxun rahraah voilà qadax rahraah boo xamante ne bu yaatu la nii waaye biir ba eh, eh, daal diwul woon eh, kii quoi nekkul woon lu rëy waaw waaw kon loolu kon gisoon nañu ko waaye bii léegi xadis bii ñu nekk nag mooy eh, indil nañu beneen muy tawru tawru min sufru yeneen way saa saam doon na utiliser ndab loo xam ne tawru la tudd nga xamante ne eh, eh, tawru waaw loolu it gisoon nañu ko am nag leneen to loo xam ne it da ko doon utiliser muy li ñuy wax mooy kii euh, saxfa as-saxfatu waaw as-saxfatu te loolu tamit euh, boo fàttale ko gisoon nañ ko fi mooy bimu naan yonent bay saab ci xadiis boobu noonee kii doon wax mooy euh, Seydina Abdallah ibn Busr dañ wax la ko léegi nee na yonent way saa saam keroog mooy dafa doon digle wala imaamu Nawawi tuddee ko wastif baabu laqil euh, mooy euh, lekk min euh, jaanibi safha voilà yonent way saa saam léegi Abdallah ibn Busru da ne woon yonent way saa saam de min jaanibil qas'a doon wax ne lekk leen ci wetu ndab gi ci wetu ndab gi min xawaalayha kulu min xawaalayha wada'u durwataha yubarak lakum fii voilà kon nag loolu muy la xam ne façon ndab la tamit mooy ab safha ab ndab la ab bool ab booli dañ koy wax tamit booli quoi <laughs> waaw dañ koy wax eh, eh, li nga xamante ne mooy booli waaw koo xam ne day day day mag waaw te moom lay wax ci xadiis bi nga xam ne moom moo moom lay indi ci kii bi eh, ne laa taqulu ci fin bi bunt bii ñu nekk ci fin bi mu naan yonent naa Seydina Xudayfa Eh, radiyallahu taala anhu wa arda eh, eh, naka noonu yaay ummu salama bim naan la ta'kulu min siha min min min aniyati dhahabi wal fidda voilà bu leen lekk ci ndabal xaalis ak or wala fi sihaafiha voilà waaye bu leen lekk tamit ci li nga xam ne mooy seen plateau yi seen kopp yaak seen yooyu kon gis nañ ne loolu tamit bokkoon na kon ci ndab yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da ko doon utiliser kon loolu aaniya nag mooy pluriel bi rek mooy mooy mooy lu ba mooy ndab mooy ndab d'une façon générale nga xam ne day dugal yépp voilà mooy day dugal li nga xamante ne mooy lépp nga xam ne moom yonent way saa saam da ko doon eh, jëfandikoo waaye bokk na ci yi nga xamante ne nii moom bokkoon na ci yonent bi alayhi salaam mooy arrakwa loolu Euh, loolu day niroog tawr waaye ci der la moom ci der la loolu ci der la nga xam ne euh, euh, mooy léeg-léeg dañ ko doon juutal di ci naan loolu la doon tere mooy dañ ko doon sotti ci ndab wala yooyu di ci naan mooy wa nga xamante ne nii yonent bi alayhi salaam am na xadiis bu ko doon wax kii ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne kaana bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam rakwatun aw ulba fiha ma waaw mooy bi muy waaji génn àddina loolu yi dañ ci mooy ulba goo gële mooy benn euh, ndab la boo xamante ne nii ci der la doon nekk boo xam ne daa amoon ndox euh, euh, loolu nag mooy yu ndaw yooyu nga xam ne léeg-léeg kii voyage yi da koy def da ciy def ndox léegi bi mu feebaree nag yonent bay saa feebar bu génn àddina yonent Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne da ko amoon bu nekkoon ci wetam boo xam ne mooy bu tàngee tàng affaire bi feebar bi xumaa gi fièvre bi jóg lool da ci doon dugal loxoom après di ci ndox mi daal di di raay xar kanamam voilà. Eh, am na tamit boo xam ne imaam Sayyidina Abu Hurayra moo ne yonent bay saa salaam eh, eh, dafa demoon alxalaa mooy wéeti mu ne na mu indil ko bi ma in fii tawrin aw wa fastan jaa mooy indil ko ndox moo xam ne ci tawr euh, gisoon nañ lool aw rak wa mu daal di ci euh, seetlu waaw léegi nag am na luñ naan al ussu al loolu moom ngandum ndab la <laughs> waaw <laughs> waaw ngandum ndab ngandum ndab la waaw moo tax am na riwaaya boo xam ne sayyidatu Asma bint Yazid nee na Euh, damaa dem ci sayyidatu Aisha ma ëndil ko ma euh, euh, bon doon woo quoi nee na mu daal di ñëw <laughs> yonent may saa saam daal di ñëw mooy kii boobu benn xew la woon buñ amoon nee na yonent may saa saam daal di ñëw ñu indil ko benn bi ussi labanin fa shariba min summa naawalaha an-nabi yonent may saa salaam Euh, bi mu ci naanee après daal di koy jox ne ko am voilà mooy loolu noonu us benn façon la boo xam ne ci ndab yi nga xam ne yonent bi alayhi salaam euh, da ko doon utiliser euh, moom alayhi salaatu wassalaam kon nag am na tamit benn riwaay boo xam ne benn xadiis Sayyid Ibnu Abbaas radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaam dafa génn Ramadan mooy bi muy dem ci fu Makka fekk mu woor mu ñëwee usfan thumma daa bi ussin min sharabin aw ina'in fa sharib mu ñëw ba foofu léegi nag comme que dañoo tukki ci koor lañ nekk xam nga fathu Makka comme ghazwatu Badr la ci koor la amoon yeneen bay saa saam daal di laaj benn récipient benn ndab moom lañ naan us boo xam ne daa amoon ndox ñu daal di koy jox mu daal di ciy naan kon nag mu ngi noonu am na tamit euh, beneen boo xamante ne nii euh, xumru lañ koy woowe nga xam ne bu ndaw lay doon tamit nga xam ne tuuti dox a ciy nekk waaw nga xamante ne day tuuti boobu tamit yonent bi alayhi salaatu salaam loolu euh, am na xadiis tamit yoo xam ne daal dinañ koy junj comme liñ jëlee Seydina Ali ibn Abi Taalib euh, euh, radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa dajale bo même bu dee ne xadiis boobu moom dese naa jaar yoon quoi <laughs> waaw. <laughs> yonent bay saa saam da leen dajale waa banu Abdul Muttalib mu am benn benn mbooloo bu ñëw bu nekk mu am luñ ko jox ci wàllu tàndarma mu lekk après am lu ñu naan après nag faakal wu ñu lekk ba ni nga xam ne ci la ñuy suure euh, mu ne affaire bi des summa daa bi xumrin yonent bay sa sharibu hatta ruwaw ba ñi nga xam ne ñu laaj ndab loolu ci wàllu ndox ñu jox ko ñu jox leen ñu daal di naan ba ni nga xamante ne nii dañoo naan ba màndi mel ni kenn ka am na walam yu mas mel ni kenn laalu ko voilà kon loolu tamit euh, daa euh, euh, nekk loolu te tamit gisoon nañu Seydina Abu Qatada mooy xadiisam biñ doon gis karo nga xam ne kii da ko gàttal lool imaam imaam imaam imaam kii at-Tirmidhi waaw mooy bi naan saaqil qawmi cent quinze Abi Qatadata xadiis sept cent buntu 115 chapitre 115 buntu hadith 776 74 73 bo bim naan am abi Qatada radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent waaye saa saa nee na saaqil qawmi axiruhum kii naan dal nit ñi mooy mujjee naan hadith boobu waxoon na ne hadithun eh, rawahu Tirmidhi mais ne woon nañ la imaamu Tirmidhi da koo gàttal. imaam Ahmad ak taalibeem imaam euh, euh, Muslim ñoo ko solo ci lu rëy a rëy a rëy boo fàttale ko ba ñuy gis hadis bu gudd boobu yeneen tubaab saa saab waxoon na Abu Qatada nee na man damaa yoroon benn euh, récipient bu ndaw boo xam ne a ci newoon yeneen tubaab saa saab ne ko dencal ñu lii dina ami xabaar ci kanam. bi mu ñëwee mu ne asliqu lii xumar yi xumar yi aywa mu ne dindil leen ma mooy fi nga xam ne fi nga xam ne ci la doon def ndoxu yàppam. yonent bay saa saam di sotti Seydina Abu Qadaada di leen nandal voilà kon loolu it ci la alqadax moom gisoon nañ ko loolu moom daal di woon nañ koy gis tuddoon nañ ko sànq léegi nag bokk na ci ndab yooyu nga xam ne yonent bay saa saam e, da ko doon utiliser alqaabu waaw alqaabu boobu it façon ndab la boo xam ne bu la doon doon waaw xam ne day dëgër am nag ñun ci boroom xam-xam yu ci kii la doon nekk ci ci ci ci ci ci xasab mooy ci euh, bu la doon nekk boo xam ne day xóot waaw comme ñu jël benn euh, garab daaneel ko après nag xóotal ko gas kii euh, gàjj kii bi ba mu xóot ñu jëloon dox dox léegi loolu noonu ñëw na ci xadiis boo xamante ne nii mooy bu Seydina Abu Bakar bi muy nettali radiyallahu anhu ci wàllu hijra bi bi nga xam ne mooy ci lañuy dox ñu maroon ba gis benn gàn kuy sàmm ay gàtt Eh, eh, nee na ma ne ko mais ma ñëw ci moom quoi ma bi mu bàyyi yonent may saa saa am di dallu mu dem mu tàng mu xool xool xool xool mais fii lan lañu amatuñ luñ naan amuñ dara Seydina Abu Bakar ne xaaral mu dem gis benn eh, benn sàmm mu ñëw na ko mais afi ghanamika laban waa est ci sa kii bi sa sa sa gàtt yi nga yor am na soow am na bu ci am soow mu ne ko waaw mu ne ko est-ce nga ma maam daal di leen di rab ratt mu ne ko waaw nee na ma daal di natt fii fii kaabin maahu kusba min laban voilà voilà nee na ma rattal yonente bi saa salaam loo xamante ne nii defal ko foofee après ci la ñëw daal di koy jox yonente bi saa salaam fekk muy nelaw mu xaar loolu kon ñu gis ne bokk na ci li nga xamante ne nii moom la yonente bi alayhi salaatu wassalaam doon utiliser bokk na ci ah bon kanta kaas nag loolu alquran moo ko wax kaas <laughs> yaa naan kaas eh? am na léeg-léeg gaa yi buñ ko waxee eh, mooy alquran bu koy wax ya bi akwaabin mooy eh, wa abariqa wa ka'sin min ma'in waaw mooy ba nga xam dañ ci def sàngaraay àjjana yoo yële ak ibriq yooyu ay façon ndab la tamit yooyu alquran <coughs> daal daal dina koy tudd bokk na tamit yi nga xamante ne moom daal dinay ñëw euh, mooy coupe biñ la doon wax sànq akwaab yooyu moom alquran moo ko tudd waaw mooy bi naan bi akwaab bi moom lañ doon wax léegi yatu ak ci beneen fi ci suuratul waaqi'a yatuufu alayhim wildaanun muxalladun bi akwaabin wa abaariqa wa ka'sin min ma'in yooyu yëpp ay façon la kon nag loolu lu ama am solo la am na leneen tamit mooy couche léegi nag couche am nañu ne est-ce que du du du du du du bi nga jóge léegi rek ah est-ce que benn ndax ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha dafa nettali ah mu ne fekk. mu ne yonent way saa saam dafa demoon tuuri ndox après Seydina Omar radiyallahu anhu daal di jóg yor benn couche boo xam ne ci ndox la am na nag ñu naan est bii di jamu akwaab ak akwaab bële rek waaw kon fekk yonent bay saa saam dafa laajoon benn bi dafa laaj li nga xamante ne dafa laaj ndox ne indi leen ma ndoxu njàpp waaw nee na après ñu indil ko euh, couche boo xamante ne ci lañ defoon li nga xamante ne mooy euh, doxal jàpp bi léegi loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne mooy ci ndab yi mais bokk na ci al idaawa al idaawa al idaawa mooy xadiisu boobu bi koy wane boobu ci der la doon nekk nag waaw mooy al matahara bi nga xam dañ ciy def ndoxum jàpp waaw ah nga xam ne am na nag ñu ne ci ñaari der lañ leen doon renforcer nga xamante ne moom la doon wax ci hadith sayyidatu sayyidina ah, kii bi ah, nu mu tudd al-Mughira ibn Shu'ba bi mu naan yonent bay saar saam ne ko mooy biñ demee Tabuk rek après ñu kii yonent bay saar saam di dem ngir faj aajoom mu ne ko mu ne ko mu ne ko mu ne ko indil eh, eh, idaawa gi waaw fekk mu ne eh, mu ne ko indil til idaawa yonent bay saar saam ne ko indil idaawa gi am na hadith yu bari yoo xamante ne nii. Eh, eh, yu bari la nga xamante ne moom Seydina Anas ak bi mu doon wax naan eh, yonent bi alayhi salaatu salaam bu doon dem wanag wax wala fu sori mooy temps yi ci sori mu ne dama doon yenu man dama doon jël man ak benn gone boo xam ne ñoo xawoon a maase idaawatu min ma wa anaza voilà ak benn yat boo xam ne bu demee mu daal di seetlu ci ndox mi kon idaawa kon loolu bokk na ci li nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu salaam bokk na ci façon ndab yi nga xamante ne mooy da ko doon utiliser am na jarra tamit